kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala moo teg ci hadiis numéro cinq cent trente-cinq ah, mu ne wa an Thawbaan radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man takaffala lii allaa yas'ala an-naasa shay'an wa atakaffalu lahu bil-janna faqultu ana fakaana laa yas'alu ahadan shay'an rawaahu abuu daawuud rahimahullahu ta'aalaa bi-isnaadin sahiih kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu tekki xadis bii di xadisu sayyidinaa Sawbaan mooy hadith numéro cinq cent léegi mu jeex de ñaari hadith ñu dese mu jeex hadithu fadala bi mooy ñëw après boobu nag pour bii di ñëw insha allah biñ la yàgga euh, qabisa fanaan fadala fadala ibn ubayd non qabisa <laughs> ibn al-mukhariq radiyallahu anhu ah biñ la yàgga dig man kay maa ngi toog man way di xaar <laughs> j'espère que rek tu vas si sera à ma ne daal man kay duma ci dara waxu yonent bi alayhi salaam <laughs> nga ne moo raw hauteur yaa <laughs> feebar wala la dal <laughs> ah ma déet yow mi koy leeral la wax koy naa waaye ndax diñ fi leeral lu leer bu lëndëmee dinaa la ne lëndëm na waaw insha allah insha allah laa bayra yaa fay waaw kon léegi bii mooy hadiisu Sawbaan mu ne waan Sawbaan kon juróomi téeméer ak fanweer ak juróom mu ne waan Sawbaana mu ngi jëlee ci Sawbaan radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa dafa wax ne man takaffala lii képp koo xam ne chargé wu na pare na ngir yenu ngir man yonent bay saasaam def lii ngir man an mooy lan an la yas'al an-naasa waaw ana kan moo ma mën a promettre engagé wu jël engagement ci man yeneen tubaab a saam këne du laaj nit ñi dara dara du leen ko laaj. wa atakaffalu léegi bu kooku bu engagé woo lool man yonent lay saasan lan lay engagé wu pour kooku wa atakaffalu ma ma ma ma ma ma ma wu yenul ko jël promesse jëlal ko nang moom itam ngir defal ko lii bu defee lool mooy bil janna waaw man may engagé assuré waajoo jële li nga xam ne mooy aljana waaw loolu la yonent bay saa saam laaj naa Sawbaan nee na fa qultu ma ne ana man ba mu jëlee lool nag mu ne nag fa kaana moo tax moom gis nga Sawbaan laa ndaa fa nekkoon koo xam ne laa yasalu ahadan shay'a doonul woon laaj kenn comme ñoom aw comme ne Malik al-Ashja'i <laughs> waaw ñu jaayante woon yenent way saa saam wax leen wax ju kat ju suufe wa allah wala tasalu an-nas shay'a ta bu leen laaj ñun ñe dara waaw moo tax kenn ci ñoom bu yaram daan woon doonu ko woon laaj ba ñu mu génne àddina allahu akbar kon mu ne hadith bi rawaa usalo na ko Abu Dawud moom mu lañ gi sànq ci kaw imam hadith bee ñu génn mu nasmul bi isnaadin ci sanad boo xam ne sa saxiixun bu wér la léegi bi mooy est ce que moom ko solo ñu ne la déedéet sëriñam di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo na ko noon al imaamu an-Nasaa'i ak al imaam ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' léegi al imaamu Abu Daawuda rahimahullah mu ngi koy indi zakaa baabu karaahiyatul mas'ala waaw. Euh, euh, téeréb zakat buntu karahiyatul masala li nga xam ne dañuy bañ di tere li nga xam ne mooy ak sambay le sambay mayanisme waaw mendicité waaw <laughs> ah, i euh, am na lu sama xel dem fay maa la koy kiiwal mooy xoola moo ko ma lay fàtte mooy way attention parce que yow ñàkkalaaj mais bu dee dañoo nekk jàkka boo xam ne dañ koy defar gaa yi ñuy yalwaan ci ci di génne ay mbaxanaak ay kii taxaw ci buntu jàkka ji ak teg ay carte bleue ak yooyu ay terminal yoo xam ne yoo xam ne ku ku di wax naan li soññ nit ñi ñu def ci liggéeyu jàkka ji parce tabax bi wala dañ koo war a yokk wala même kii na pare na waaye factures yi foog ñu koy fay loolu di di ñaan waaye ñaan googu nag ma ne la waa kay téyel loolu bañ pare fii insha allah kooku façon ñaan la laaj la <laughs> léegi xaaral mu ne kon al imam Abu Dawud mu ngi ko fi mu ne haddathana Ubaydillah ibn Mu'adh mu ne ki ñu nettali mooy Ubaydillah ibn Mu'adh di Ubaydillah ibn Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr ibn Hassan al-Anbari rahimahullahu ta'ala al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abi sama baay moo ñu nettali mooy Ubaydillah ibn Mu'adh mooy Mu'adh ibn Mu'adh al-Anbariyu al-Basri juge la woon al-qaadi qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Shu'batu mu nekk ñu xabaare nettali ñu mooy Shu'batu Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri amiirul mu'miniin rahimahullahu ta'aala an Aasim moo ko jëlee ci Aasim di Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdirrahmaan ñii ne Abu Abdillah la al-Basri moom itam juge la woon al-qaadi rahimahullahu ta'aala mawlaa Usmaan ibn Affaan am nañu ne an Abil Aliya moo ko jëlee ci Abul Aliya di Rafi' ibn Mihran Abu Aliya ar-Riyahi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Thawban moo ko jëlee moom ci Thawban moom Abu Aliya moom moo ko jëlee ci Thawban ah ci Thawban muy Thawban an-Nabawi lañ ko doon wax <laughs> ah Thawban an-Nabawi ndax moom mi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon jaati jéem ah Thawban ibn Bujdud ibnu Bujdud al-Qurashiyu al-Haashimiyu waaye mawlaahum rahimahullah mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu eh, sahaaba la woon annahu qaala mu ne wa léegi nag Abu Aliya mu ne wa kaana Sawbaanu mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom mawla mooy yonent bi saa saa ma doon jaati jéem mooy yonent bay saasaam moo ko libéré woon jaam la woon boo xam ne yonent bay saasaam moo ko libéré annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man takaffala lii allaa yas'ala an-naasa shay'an wa takaffalu lahu bil janna wa qaala Thawbaan wa ana fa kaana laa yas'alu ahadan shay'an <coughs> nii la ko al imaamu Abu Daawuud daal di indee kon xadis bi ginnaaw taxriij bi léegi xadis bi ban lëkkaale la am foog naa bi génn gisoon nañ lëkkaale bi tamit waaw de toute façon moom dafa feeñoon waxoon nañ la mooy côté zamm su'al moo tax yeneen tubaab yi saa saa waxoon wax euh, euh, ci boo ñëwee di laaj nit ñi ñoo xamante ne di jàmbat ci ñoom moom da ngay sonal sa bopp waaw bàyyi yàlla di jàmbat nit ñi yow dooral looñ na ko du defal duñ la defal dara dañ lay xamal képp tasal la sa affaire nag nga gën a yàqu. kon mu ne wa kon lii hadis bi lëkkaale moo yeneen tubaab yi wax ji nga xam ne moom la wax ne kan mooy engagé wu man takafala lii kan mooy may promesse engagé wu jël promesse ci man yonent bay saa saam que allah yas'ala an-nas shay'a ke laaj nit ñi dara kon mooy budul woon lii ngëneel moo ci nekk ñàkk laaj nit ñi yonent bay saa du ñëw naan nit ñi kan mooy pare engagé wu ngir loolu waaw <laughs> mooy pare sóobu ngir sa ngir bañ a laaj kenn dara bu ko defee man ma engagé wu yonent bay saa kooku moom ajjanaam man maa ko res man rasulullah allah <laughs> allahu akbar allah Euh, attention lii nag du pour sawbaan kese ah, mooy képp koo xam ne ci gannaaw ñun ba dinay tukki pare nga ngi wéy ngi fee xadiis bi nga ne man pare naa def lii yow mu ngi mel ni jël nga engagement Yonent bi sax mais attention de il faut nga respecté de waaw <coughs> waaw boo ko defee yow sa àjjana borom bi Yonent bi sax sax moo ko res te Yonent bi sax sax plaidel ca sa kanamu borom. kii <laughs> kooku Allahu akbar Allahu akbar <laughs> ah. saahibu shafaatul uzma yow moom borom shafaa bu rëy gi habibullah kenn ki nga xam ne moom dong moo mën a wax ak borom bi keroog borom bi àtte jàng kooku moo ne man maa lay garanti lool <laughs> waaw allahu akbar ci kaw nag yow it nga engagé wu que ne bul laaj nit ñi dara waaw allahu akbar bul dem di laaj nit ñi dara léegi. lii lu am am solo léegi le fait que Seydina Sawbaan ginnaaw loolu kon lëkkaale bi gis nañ ko kon ñàkk laaj dara dem lii yore lii engagement bi mu jël mu génnee àddina noonu ba laajul kenn dara loolu xeetu te loolu moom lañ mën a wax ci ñoom aw comme ne Maalik al Ashja'i loolu mooy vraiment luy wane tegtal ne lii moom mooy xusnul xaatima quoi waaw day bëggee comme li borom awnul maabuud wax waaw fiihi isharatun ila bisharati husnil xaatima waaw di bëggee wane rafet noo jeexale sa dund rafetu rafetu mujj mooy engagement ba mu jëloon yonent ba nu génne àddina na ko te loolu la Seydina Hakim ibn Hizam defoon ñoom la ñoom Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anil jami' daal di woon def loolu di wane vraiment ah mujj gu rafet quoi yaa ay ñooñ ñoon duñ ñëw ñu ne leen yéen seen seen uqud yi est-ce que ngeen ko ñooñu moom respecté nañ ko allah te la leen yonent may saa saa waxoon loolu mooy am lam leen garanti loon loolu mooy am allahu ba léegi nga ne ma mais du laaj kenn dara mais attention man ginnaaw sa li nga li nga ko kii man dama doon ne rek waa bu dee nag bu lekkul dee bu dee bu lekkul dee toll na ci ñàkk foo xam ne tey moom wóor na yàlla sa waay dara amul dara ndox mu mu naan sa amul kër gis nga kii bu lekku na ah, day dee léegi ah mais kooku bu laajee par exemple Sawbaan bu ko lool daloon te lool dalu mais man maay laaj <laughs> voilà ndax possibilité la man si si possibilité la waaw mais léegi bu lekkul dee nag te il faut mu laaj ngir mën a lekk ngir mu ba ngir mu mën a lekk ngir mu mën a lekk nooy def bu boobaa est-ce am na droit laaj dañ naan la waaw ndax lan darura moo tax te ab darura tubihul mahzur waaw darura yow bu dee ne yow yi nga xam ne yàlla ci boppam a ko xaraamal muy xaraam goo xam ne moo gën a rëy laaj ñàkk laaj ndax laaj ci boppam am na fu muy dagan wax naa la moom mét dañuy roo foofu lañ naan la lii moom boo demee bay waaja dee nañ ci lekk mbaam mu fënëx mii bay waaja toj mu ëpp sa njort boo lekkul te amoo loo nar am ci kanam te amoo fenn foo ko yaakaar ne boo ci daggul lekk dee dañ naan la daggal nga lekk waaw loolu yi day niroog fii bu demee ba waaji moom ndax kenn du ko bàyyi ne ko dee walla ah. ah dee ah. <laughs> waaw moo tax bu boobaa lañ naan la ku mel noonu bu laajul kooku moo la bi ñuy wax teew man am na laaj koo xam ne sax day nekk farata ci nit parce bu naree dee wala lor moom dañ koy yóbbu ci dee te mu laajee ak lekk la gaa yi jox ko mu lekk kooku day laaj waaw kooku day laaj ñooñ bokkul ak ñi nga xam ne dañoo dañ leen a ah, yu ñàng yi yonent bay saa saa wax ci laaj yit kooku bokku ci waaw parce que kooku darura moo ko lor moo tax ah wa zamm su'ali min ghayri darura al imam nawawi tudde buntu bi noonu waaw ci wa zamm su'al ngañ li nga xam ne mooy ak saa may mayaan ak ñaan ak laaj ci loo xam ne laaj goo xamante ni nii darura lor warew kon bu ko lor waralee loolu kenn xaraamalu ko bal day nekk mu baax waaye rawatina sax day nekk farata ci yenn yi comme bu waa di bu lekkul dee kenn du na ko mër ah, déedéet day demandé waaw kooku moom bu boobaa kenn du ne ah non waa ji kon yàq na li mu waxoon déet parce dañ naan la charia ci boppam moo ne ku waaja faman turra ghayra baghin wala an fala ismaali borom bi nee nag koo xam dafa loru te ba mu koy def yàlla xam na ci xolam que ne kii loroo ko tax te xam na ci boppam que ne dafa loru ba ay ay sim ay ay yu muy defar ci simulation yooyu yooyu nga xam ne dëggu la non yàlla la gën a xam sa bopp waaw yàlla moo la gën a xam sa <laughs> gën a xam sa bopp mu xam ci yow lool nga dëggu ci lool mu ne kooku nag moom famani turra ghayra baghin du ëppal ca la nga xam ne moom lay jël mooy laaj dana laaj lu mu lekk bu boobaa te yem ci baa takasura pas di bari la bëgg bari la ah wala at te du ci delluwaat fala isma alayhi kooku amul benn bàkkaar waaw kon du am bàkkaar <laughs> loolu la kon loolu ngay laaj kon nag mu ngi xoolal xadis bi ñu génn sànq xadis bi ñu génn sànq daa am lu ma defaat xam nga xadis boobu day niroog aaya bi borom bi naan wa man yattaqillaa mooy li suñu borom ne képp koo xam ne ngi yonente bay saa ne man asaabatu faaqa fa anzalaha binnaas fa anzalaha binnaas fa mu wàcce ko ci nit ñi kooku lan tusadda faaqatu kenn du faj li nga xam ne mooy mu boobu wa man anzalaha billah ku ko wàcce yàlla wax kiis ko yàlla nag kooku lu mu léegi yàlla gaaw jox ko wërsëg loolu mooy li borom bi ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amrih lo lo mu ne waman yatawakkal waman yatawakkal lan la wax waman yattaqillah képp ku ragal yàlla suratu talaq ku ragal yàlla yaj'al lahu makhraja borom bi dina la defal issue de problème yi nga am nii weñ so yi nga xam ne moo ko teg dina la utal issue waaw porte booy jaar ba génn ci wallahi sa borom dina la ko la wa yarzuquhu mooy faaqa boo la dal faaqa ak ñàkk gu tar aajo gu tar borom bi dina la utal nga ragal yàlla mooy la moo nga diis ko yàlla waaw nga diis ko yàlla waaw jàmbat ko sa borom waaw ndax jàmbat ci jaam yi moo bon mais ci yàlla bal jaamu yàlla ndax yàlla daa bëgg jaam bi di ko laaj la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante daal di leen doon waaw te borom bi daa bëgg laaj jaamu yàlla la laaj waaw jaamu yàlla la addu'a muxul ibada addu'a huwa al ibada mooy jaamu yàlla dëgg-dëgg moom ñaan yàlla daa bëgg koy ñaan di ko dagaan di ko invoquer kon wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja képp ku ragal yàlla borom bi dina la utal weñ so gu la dal dina la dina la ko ubbil bo waaye boulevard pas fenêtre boulevard gis boo duggee pantere pantere bu weñ so bu la boo ki duggee borom bi dugal la nga delloo lépp ragal sa borom xam ne mooy dogal dogal la boo xam ne dogaloon na ko laata sama seen jamono te manul woon a jaas loo fi nekk naan bu ma defoon lii law law law nangam bu ma defoon lii ko doon te kon nangam ak nangam fa inna kalimata law day ubbi amal shaytaan jëfu shaytaan waaye da nga naan qadarallah wa ma sha'a fa'al borom bi dogal na te ko soob kese lay def nga delloo lépp sa borom mooy wa man yattaqillah borom bi ne yaj'al lahu makhraja dina ko utal mu génn ci pantaret weñ so yi ko borom bi dugal mu delloo lépp boromam rafet ci lool ci natt bi borom bi boulevard la koy ubbil boo xam ne mooy. moo ëpp sax pantere bi pantere bi lu ndaw xab boulevard ndax noonu xàll la lay ubbi wa yarzuqhu mu daal di koy wërsëgal min haythu la yahtasib foo xam ne yaakaaru ko woon waaw ndax moom boroomam la delloo mbir yi wara mu ne wa man yatawakkal ala Allah képp koo xam ne dafa wàkkeerlu ci yàlla dong waaw boroomam lay jàmbat waaw gaa yi naan mais saa yi lu ko teree dem gis nguur gi mu jox ko fekk waa ji xam ne ne nguur gi eh, daw i'tidaa lañ boroomi tooñ lañ boroom jalgati même bu dee am na àq ci baytumaal waaye ñoom lu bari eh, ci tooñaange lañ koy jële muy moytu ñoonu gaa yi di wax moom mu gis mbiram boroomam moo tax c'est triste nga gis ñoo xam ne dañ naan ay nit yi diine lañ seen cérémonie yi ñuy jooytu quoi seen cérémonie yi nga xam ne nee nañ moom lañu leen xame ñaata yoon ngay dégg ñu naan nguur gi dafa ñu fi dara loolu waroon nañu am kersa di ko wax waaw loolu waroon nañu am kersa di ko génn seen làmmiñ yi li nga nekk xanaa du pour yàlla defal bu la ci nguur gi fekkee dimbali la ci sa bopp bu la ci dimbaliwul waroo toog di ko jooytu waaw ay dañoo am droit ci affaire comme ñépp te nangam ak nangam déedéet yow loolu du droit fenn go yéen seelee lay taar amul foo xam ne dañu ne gaa yi bu màggal amee wala gàmm wala cantuk njaasaan wala wala wala feneen ak feneen te nguur gi da cee war a def dara loolu amul laïcité bi ngeen di woote xamul loolu lu tax yéen ñu leen koy defal te ñële bu ñuy conférence conférence annuelle bu mag duñ leen jox dara loolu du yoon waaw bu ñëwee kii kay nañ raatale ñépp rek kon waroon nañu am kersa loo xam ne nag dangeen koy def ngir yàlla ñu leen ci defalul waru ngeen ko sax prononcer ndax yéen borom bi ngeen kii quoi ngeen jéngul ko seen bopp de toute am ngeen les moyens waaw saa mbay mayaan ku ko dagg dépendance goo bu ñu ko daggoon trou solution yi di ñëw te am ngeen les moyens waaw yéen def leen ku leen ci fekk baax na ku leen ci fekkul it baax na te bu leen ko xarab loolu mooy la dignité loolu mooy ngëm yàlla mooy ragal mais yaa yaa yaa yaa yaa yaa ah yéen su ñoo am dañ naan ñii ñoo yor diine ji ñoom day dégg ñuy wax wax yu mel noonu di shikaaya képp waaw jàmbat képp waaw buñ leen ñeexalee doo leen dégg ñuy taggaate waxuñ ne ko la defal lu baax bu ko sant sant leen si mais lépp ñu nar koo luumal ci loolu bés bi nga xamante ne ah saa yañ doon def ñu ñu wàññi ci ñaar ñu commencé xarab waaja kooku da ngay xam ne kii yëfi àddina kese ko tax a jóg wal iyaazu billah kon wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allah képp koo xamante ne nii dafa wàkkeerlu ci yàlla donc fa huwa hasbuh na ko leer ne borom boobu doy na ko inna allaha balighu amra qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara fii moo ci borom bi lu nekk da koo natt quoi lépp lu nekk borom bi da ko natt moo tax yonent bay saa saam ne waa ji borom bi fa yusiku llahu lahu bi rizqin ajilin aw ajil léegi borom bi fajal ko nu mu gën a jox ko wërsëg boo xam ne bu gaaw la wala bu yéex ndax qad allahu li kulli shay'in qadara lu ne borom bi da ko qadra da ko teg da ko natt utal ko dëxal utal ko programme boo xam ne bus na bu ñëwee la yastaqdimuuna sa'atan wala yasta'xiruun du ñu gaawe cer seconde saa te kenn du leen ko ji yéexe kenn du leen ko gaawe waaw daa jotagul rek kon nag xam nga lool de toute façon nga dem ci nit ñi deen ko wax taxul borom bi anticiper taxul borom bi anticiper li nga xamante ne nii mooy lim la waroon a defal eh, taxul mu gaawe ko bu dee waxtu wa jotagul bu dee waxtu wa jotagul loolu manoo fee jàmbat ba tax yàlla daal di koy eh, daal di koy gaawe waaw bu dee lum na warul a jox manoo fee jàmbat ba tax borom bi jox la ko loolu manu la nekk loolu manu nekk voilà loolu manu nekk loolu manu nekk waaw c'est impossible kon nag jàmbatal dellul ci sa borom kon sëy naa sa sa Sawbaan radiyallahu taala anhu lool la wax léegi nga ne ma ma léegi ñëwal ci li nga ma wax mais jàkka yi nga xamante ne nii jàkka yi nga xamante ne nii wala projet yi l'islam yi nga xam ne dañ koo war a doxal ñu jël ay mbir wala def ay collecte di def ay collecte di dajale xaalis di demande ngir ah ñi demander ngir nit ñi def ci loolu est-ce que mën naa ne ñu ne la ah loolu mën naa ndax kooku kiy laaj loolu du intérêt boppam ah non il demande pas wala se gens la en tout cas bu jaaree yoon s'ils ne sont pas des menteurs waaw ñoo xam ne dañu naan projet bi yoo tax ndekete yoo c'est pour s'enrichir wal iyaadu billah naan lii wa tax wax nit ñi ñu def ci ba pare ñoom ñu def ñu dévier déviation d'objectif la taxoon nit ñi contribuer def ci seen ñàkk ñu ne ko fa dégg léegi nag di ci defar seen affaire ñoom nga gis leen ñu commencé am dunduy train de vie yu neex di dem ah di vacances yi yu kii tabax ay kër kiiwag nangam walla iyaazu billaah waaw mais bu dee bu jaar yoon la mooy ñooñu defuñu ko kii seen bopp demandé wuñ man jàkka ji may demandé. ah jàkka ji kat temps yi dañ koo war a réfectionner parce que kii miir yaa ngi commencé fissure yi di tëx mais loolu noonu léegi waa jàkka ji ne dañuy def ay ket dañuy def demande dem laaj dem ci marché yi wala kii yi wala yooyu laaj nit ñi wala bu bu ci ñu taxaw ci buntu jàkka ji laaj eh, dama wax ko jullit ñi fi nekk ngir ñu contribuer ku ci mën a def waaw wax leen xadiis yi nga xamante ne yonent way saa wax na ko ci ci ci defar jàkka ak yi nga xamante ne def ci yoonu yàlla ak yooyu ak li nga xam ne moo lay xaar li la boroom bi dikk ëllëg ak li nga xamante ni da nga koy def mu nekk loo xamante ne nii mooy yóbbal la booy def da ko koo daa mel ni da avance la boo def ngir sa àllaaxira gën a jag loolu nga wax leen yu mel noonu ci xadiis yi alxuraan yi ngir nit ñi def loolu est loolu lu baax la ñooñu defuñu enrichissement personnel dañ koo def ngir lan shi'ar loo xam ne symbole la ci diine ji muy muy mosquée wala madrasa wala jàngale wala foo xam dañ fay jàngale wala loo xamante ne ngir ñépp ko bokk waaw loo xam ne ngir orphelinat la bu ñu war a tabax boo xamante ne nii Euh, euh, ñi nga xam ne seen waajur yi dañoo géer a génn àddina wala les enfants yi nga xam ne seen seen yaay yi bañ leen juree lañ leen sànni xamuñu kan moo leen jurab yooyu ñu lay utal fu nekk yooyu ña koy gérer def loolu collecte boobu lool ci yoon nguur gee ko waroon taxaw quoi mais bu dee suñu nguuru falaa falaa yi nga xam ne duñu nguuri tous li ci ëpp waaw loolu mooy il faut am ñu taxaw laaj bu dee ñoom amuñu moyen def ko bu ñu amee ay moyens def ko ñoom nañ ko def waaw loolu nañ ko def non attention bu dee ne ñoom man nañ ko def jarul ñuy laaj ah, ah non bu dee ne association bu am nañ am nañu trésorerie bu baax boo xam ne affaire dañ ne deux millions francs moo koy def ñoom ñu am dix millions de kii de kooku duñ dem di di leb nit di laaj a ah non dañ jël leen ci li ngeen def ndax al masala yéen ñépp a ci yem bu boobaa masala mbir la boo xam ne mooy lu man da ñàkk jël leen ci seen 10 millions yi ngeen am 2 millions ngeen defar waaye bu dee waaw kay moo koy def jàkka kan moo fi mais man a yow keneen ak keneen bu dee bokk nañ sax ci ñëw jàkka wal mais lu mu ci mën a demee àjjuma ñun ñoo fiy ñëw jullit ñi ji bu dee daa a daanu wala yooyu kan moo koy def kan mooy amuñu koo xam ne volontaire la bu taxaw ne mais am nañu koy def am na ñoo am nañu ñëw ne ñoom charge jàkk ji yëpp ñoo ko yem waaw fii moom France moom suñu mbokkoo arab yi radiyal way yàlla leen yàlla ayyadahumullah jàppale leen ñoom moom ngay gis yenn joxe yoo xam ne gaa yi ñëw joor terminal yi nii di kii di laaj gaa yi deux mille euros la ay cinq cent euros ji dara nga naan non ça xam naa Richard non non day liggéey ni yow yéen a bokk sa salaire suuf ko moom ni pare def yow wolof bi yow yaa ngi koy def ngir tabax ay kër Sénégal ak yooyu ak bat daxal ma daa ak nooy vacances loolu nga tal moom mu jël deux cents euros ko ci terminal bi dab bi ñu teg kartam mu ne deux cents euros laay joxe yow nga taxaw te yaa ko gën a baax la salaire foofu yow ngay patron moom muy salarié boo xam ne kiiwul yow li ngay am da koo xaaja am sauf que bokkuñu ñun suñu gisin bu dul mbiru par parloo je suis mouride je fais chez les mourides je suis tijaan je fais chez les tijaan zawiya la ñuy defar foofu laa gën a soo te ñuy wax loolu bu ñu waxantee dëgg looloo ñu dal ñun alors que kee moom bi nekkoo ko yëpp yàlla laaj ci même bu dee madrasa la nangam ak nangam ñii day ñëw dóor ñun ñu dóor teg moo tax ñoom ay centaine de ay milliers de personnes de milliers d'euros la ñuy la par benn collecte ci koor yeeg fu ne da gis ñu ne cent mille euros lañ soxla mais balaa koor geejee wow ma la cent mille euros gars yi dóor ay trois cent mille euros gars yi bu daanu ñun dañ koy def parce que ñun yeneen moo ñu dal len moo lañ dal wala iyaazu billah loolu man a nekk la waaw ndax ñooñ defuñ enrichissement personnel lépp lu ñu laaj c'est pour jàkka ji c'est pour école bi c'est pour orphelinat bi c'est pour nangam attention bu ñu ko tabaxee ba pare dafa ay frais de kii ah de charge c'est pas que tabax nañ ko walla wala am nañ on a acquis le terrain am nañu ko tabax nañu c'est bon non am na ay charge l'électricité ndox mi gars yi di ñëw di jàpp ci fii kan mooy fay facture bi bu dee amul ku taxaw ne maa koy fay mais lan mais il te kenn amul mais lan dañuy bàyyi noonu ñu coupé robinet bi déedéet dañuy laaj ñi fiy julli si ah waaw kon mois bu nekk wala buñ nee euh, euh, bu defee dix jours ñu war a fay facture yi dañuy def collecte xëbal ko ñim ne chaque fois loolu la ngir ñu mën a am loo xam ne moom la ñuy fay facture yi voilà